Auzubillahi mina sheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñi sant yàlla suñ boroom subxaanahu wa taala di julli di salmal ci suñ yenent Muhammad alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla mu dolli koo defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak saxaabaam ak mboolem ku topp njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw di ñaan yàlla mu sàmmal nekk ci kaw suuf suñu bindu na mooy Eh, ñaar fukkeel bi mooy vingt cinquième mooy vingtième conseil incha allah mu ne xifdu asraaril buyut sàmm sekkaray kër gi sàmm sekkaray kër gi eh, ni yàlla bindee doomu aadama mooy doomu adama dafa matul mboolem fu mu nekk rek faaw ay faay danay feeñ waaye la nit ña war a def rek mooy di sàmm di suturaalante yenn yi bañ di génn loolu mbooloo fuñ mën a nekk rek loola mun caa ñàkk nga tàmbale ko ci ñaari way dencante ci sàmm yi nga xam ne mooy xew seen biir baay ak doom sàmm li xew seen biir xarit ak moroom ma ne sàmmalante sekkare mbooloo fu daje faw fay feeñ ba ci ay nit yuy daje ci ab ruum wala ab groupe lu mën a doon faaw nga gis sikki ñenn ñi ay ñenn ñi. sàmmal leen loola bañ foo toll rek di wax loola di ko feeñal nit ñu baax ñi daawuñ mel noona moo tax lislaam dafa bokk ci juróom yi nga xam ne moom lay sàmm ni koy wax al kulliyaatul xamsa yi nga xam ne moom la lislaam di sàmm mooy sàmm deru doomu aadama yi ba nga xam ne du nekk loo xam ne lu waay neex nit mu wax ca déedéet ba ni koy sàmmal doomu aadama yi sàmmal leen seeni der ba nga xam ne kenn du ca wax loo xam ne jaaduwul. yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan man satara musliman satarahu llahu fi dunya wala axira képp ku suturaal ab jullit yàlla dana ko suturaal ci àdduna ak ci àlaxira mu bokk ci yi nga xam ne borom xam-xam yi nee nañ mayee nañ kum neex jëw leen kum neex wax leen lu leen neex mooy koo xam ne la def ci lu bon nëbb ko ki nga xam ne day def lu bon mais mi ngi koy nëbb yenn saa dina am lenn ak bu muy am boo xam ne def lu bon di ko feeñal du am kii def lu bon di ko feeñal di ko fesal ragalu ci dara kooku ñenn ñi nee nañ sa bu la neexee nga koo jëw ndaxte nee na kooku ak àqam dafa moom moo xolli àqam moo ko dindi euh, kon sàmmante sàmmalante sutura muuralante sutura ci biir jullit ñi munta ñàkk munta ñàkk loolu noonu dafa doon loo xam ne jullit ñi war nañ ko xamaat tey bu demee ba àdduna nit di toog ci ay émission wala kii di wax ci doomu aadama ci koo xam ne ab jullit di teg ci daram yoo xam ne subhanallah loolu war nañ ko bàyyiwaat xel euh, nitu Musa dañuy nettali Ibnu Xudaama mi ngi koy tudd ci nitu Musa ña nee nañ dañoo toog ay at mu gëj a taw gaa yi soxla ndox torop tool ya daal di dem ba wow Musa génne waa dëkk bi yépp ni yëkkati seen loxo di ñaan yàlla mu wàcce ndox mi ni wax yu Musa ne ko yàlla de li ko teree wàcce ndox mi mooy dafa am ku nekk ci seen biir koo xam ne mooy katu yàlla la quarante yi nii mi ngi mooy yàlla. Musaa daal di taxaw ci ma daal ne yow mi mooy yàlla génnal yaa ngi lor yaa tax ba ndox mi wàccul génnal bu ko defee nga génn beru fale ñun ni ñaan yàlla yàlla wàccee ndox mi waaye ja xool gauche droite gis kenn génnul mu xam ne mooma mu sëgg nee nañ jël boppam dugal ko ci biir yérem daal ne yàlla ndax day mooy yàlla 40 ans nga dima nga dima suturaal ndax da ngay bàyyi ba tey rek nga feeñal ma weer ma ci diggu nit ñi dafa wax loolu rek taw ba tàmbalee sottiku Musa daan na yàlla déet waaye ji génnagul ba pare te eh, taw baa ngi sottiku suñ borom ne ko sutural naa sama jaam li ma bëgg a wax fii rek mu nekk laltaay ci wàllum sutura sàmmalante eh, kàddu guñ la dénk la wax la joo fekkee nangam la del sàmmalante sutura del del del del del bàyyi xel yu mel noonu bañ di topp liñ naan topp kaa topp kaa yi rek di topp dara ba mu sës sawar ci loolu am na ñoo xam ne seen xol li koy neexal li koy féexal mooy nettali la histoire bu kenn def nettali la nit lu mu wax subhanallah loolu képp ku koy def yàlla dana la weer ca dikku mbooloo ma yàlla ci yàlla musal kon conseil tey bi mooy sàmm secret yi nga xam ne mooy am ci kër gi mu tudd ci ñett mu ne bi ci njëkk mooy adamu nashri asraril istimtaa bañ a bañ a tasaare yi nga xam ne mooy dox ci diggante nit ak soxnaam li ñuy seq mu ne nit ak li ñuy seq ni bañ di ko tasaare ñoom ñaar yow ku góor ki li nga seq ak sa soxna nga bañ boo xëyee di ko nettali ndaw si it lim seq ak borom këram mu bañ bu xëyee di ko nettali loolu baaxul kenn du ko def subhanallah dem nañ ba yegg si jamono goo xam ne nag dañuy ay live live wala nit toog ci chaîne nit toog ñu invité ko muy wax ci moom ci yooyu. toog du ci loolu noonu daf lay woon ndoxu kersa bu dem ba jeex takk takk takk ko xam ne amatul lu muy rus ndoxu kersa bu dem ba jeex ci doomu aadama day tax lu mu bëgg a wax rek da koy wax te loolu yonent bi alayhi salaam da tere woon ci góoru jullit ñi ak jigéenu jullit ñi li nga xam ne mu nga ak sa euh, soxna nga boo xëyee nga bañ koo wax surtout côté jigéen ñi côté boobu dañ fay xaw a sàggan tuuti wax ko seeni wax seeni mbokk nag nga wax seeni nangam wax seeni nangam lalum saan loolu jar naa watandiku mu ne bu ñaareel ba mooy adamu tasribil xilaafaat azzawjiya bañ di tas wuute yi nga xam ne mooy am ci diggante ñaari ñaari borom kër yi yenn saa yi di wuute ci benn mbir yow mi dëkk ci kër gi nga bañ a jël information boobu rek yóbbu daanaa yëg ngeen ne diw ak diw ka temps yi seen say ba dafa yëngu ngeen ne nanga ma nanga am na ñoo xam ne ci kër yi loolu rek lañ fa nekkee bu xëyee ba ngoon seen portable yooyu subhanallah luñ lu ne lu ne lu ñu ngi ci lu ne ñu ngi koy traité ci seen portable yi wala ndaw soo xam ne bu xëyee boo ko xuree sax mu ay magam woo ay yaayam woo ñu ne ñu ne ñu fu lépp lépp mu joxe ko loolu subhanallah loolu loolu gënul ci ab sëy day day day yëngal ab sëy maanaam lu xew rek lu xew rek nga yóbbu lu xew rek nga waxee lu xew rek nga wax ko yenn saa yi del am secret tuuti nit ñi ngay gis ñëpp kenn ku ci nekk sëyee mi ngi am yëngu tuuti mais dafa am fu mu la rawee fi mu la rawee mooy dafa tëj làmminam boolewu la ci kenn neewu la yenn saa yi nga diisoo kenn loolu noonu kenn terewu la ko mais nga bañ di def chaque fois lu yëngu rek nga woo kenn chaque fois lu kii loolu loolu loolu loolu ah jar nay bàyyi xel mu ne adamul bawxi bi ay xususiya yakunu fi idhaariha ka darar bil bayt aw ahadu afraadihi mu ne del bañ a tasaare lépp loo xam ne rek boo ko tasaaree mën na andi nga goo xam ne dafay jëm kenn ku dëkk ci kër gi moo xam kam mbindaan bi la wala borom kër gi la wala xale yi la lépp loo xam ne daal sekkara la goo xam ne waa kër gi la soxlaal nga bañ di ko tasaare nga bañ di ko wax kenn koo xam ne yoonam nekku ci génne ko ci waw mais léeg-léegi nit day xoloog sax léeg-léegi nit day am ak nit day am ak problème ak yaayam sax sa yoon nekku ci yow mais ni nga fekkee nga ko rek nga jël sa portable woo ah yëg ngeen di xew di nangam yëg ngeen yëg ngeen nangam ak ah lu xew lu xew rek lu xew rek nga yóbbu lu xew rek nga yóbbu lu xew rek nga yóbbu subhanallah ci benn façon boo xam ne ndaxte surtout ñi liggéeyul ñi liggéeyul amul dara lu muy def loolu moo koy dundal toppkaa yooyu bu xëyee ngoon mi ngi ci yooyu yooyu lay nekk di ko traité bu xëyee ba ngoon yëg ngeen li xew yëg ngeen li xew bu yëgee ne juboo am na sax day xaw am lu ko metti tuuti ndaxte yooyu moo ko doon dundal yàlla nañ ci yàlla musal mu ne fa amal amrul awal mu ne bu bu njëkk bi lim la njëkk a tere mooy li nga xam ne moom la borom kër di seq ak soxnaam mu ne loolu noonu tasaare ko dafa doon lu xaram mu ne ndaxte yenent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne inna min acharri nnaasi inda allahi manzilatan yawma alqiyaama yenent bi nee na ñi nga xam ne ñoo gën a yéesle wàccuwaay ñi gën a bonle wàccuwaay ca yawma alqiyaama mooy nit koo xam ne dafay seq ak soxnaam wala soxna suy seq ak borom këram buñ ca noppee nag ku di wax lam seqoon ak moroom ku ne di nettali ay xaritam lam seqoon ak moroomam yonent bi alayhi salaam nee na kooku mooy gën a bonle wàccuwaay yowmal xiyaama seq ak dara sa borom kër wala seq ak dara sa sa soxna pare di ko nettali say xarit ak say am di jàmmeek say miire ameek comme ni ñu koy waxee topp ñooñu rek di wax li nga xam ne mu ngeen seqoon loolu yonent bi alayhi salaam nee na ñooñu ñooñu ñooy gën a bonle mu ne bokk na ci li wane na tamit dafa aram ba tey Asma bintu Yazid Asma bintu Yazid nee na damaa nekkoon ci yenente bi alayhi salatu salaam ci benn jotaay boo xam ne góor ñaa nga fa jigéen ñaa nga fa mu ne yenente bi alayhi salatu salaam daan ne amaana kenn ci yéen dana def la muy def ci këram maanaam dana seq ak la muy seq ak soxnaam wala soxna dana seq ak la muy seq ak borom këram bu paree nag di xibaare di nettali loolee nee na bi yonent bi waxee loolu nit ñëpp daal di noppi mu daal ne man ma daal di wax yonent bi ne ko waaw waaw li nga wax de mi ngi am yonent bi alayhi salaatu salaam daal ne bu leen defati loolu yonent bi ne leen loolu de mi ngi mel ne seytaane boo xam ne dafa dajeeg seytaane bu jigéen ni séq la ñuy séq ca mbedd ma te booba ñëpp a ngi taxaw di leen xool yonent bi noonu la ko misaale dafa mel ne seytaane bu góor ak seytaane bu jigéen ni séq la ñuy séq ca mbedd ma ci jamono boo xam ne ñëpp a ngi taxaw seeni bët di leen xool loolu bu ko jullit bi déggee danay wattandiku loolu lu baax a baax naka noonu beneen xadis bu Abu Hurayra kan kan nettali yeneen bi alayhi salaatu salaam ne ndax kenn ci yéen bu demee bay bëgg a seq ak soxnaam li muy seq ak moom daa di fay lamp bi daa di eh, suturaw bu paree mu def la muy def ba pare génn di ko nettali ndax loola am na ni ne ko waaw loolu am na de yonent bi alayhi salaatu salaam nee na loolu de mi ngi mel ne seytaane bu dajeek beneen seytaane ci mbedd mi rek eh, ni def la muy def ci anam boo xam ne doomu aadama yaa ngay romb di dem ak ka ñëw kat di leen xool xadis yi yëpp di jàngale rek mooy li borom kër di seq ak soxnaam ni bañ di ko génnee ni bañ di ko génnee di ko nettali yii nag moom dañoo toll jamono joo xam ne subhanallah nit ñi dañuy dem ba def ko ba def ko lu naturel dañuy toog di ko waxtaanee. di ree subhanallah bu dee Sénégal nga xam ne ñenn ñi duma sax matale ñenn ñi dañoo bëgg laaj dañuy laaj bay laaj lu seen yoon nekkul loolu mu yaakaaruma ne am na ci réewu tubaab yeeg réewu naari xanaa comme li li am fii lu ne lañuy laaj lu ne lu ne lu ne laaj yow boo len teelu te feree ne sax bañ xam lu ñu war laaj ak lu ñu warta laaj yow danañ la ko laaj yow lu ne lañuy laaj euh, loolu mustaan yàlla yàlla yenn ñi xëy na ay aada la yenn yi dafa euh, dafa cosaanoo ci ay aada yu xaw a yàgg ay laaj ay mbir rek euh, nangam ak nangam nangam ak nangam subhanallah loolu sa góor sax xëy na moom dina xaw a am fulla ci yooyu ku koy laaj way laaj jigéen ñi ñoom xanaa ñu ñu néew ñu yàlla xéewaleel tuuti way la ñoom yooyu nettali ko ñoom ñoom seen yoon nekku ci yàlla yàlla musal ci gàttal ngeen xam ne loolu noonu dafa nekk lu xaraam yeneen bi alayhi salaatu salaam comme ni mu ko waxee mu ne bu ñaareel ba yi nga xam ne mooy xew ci kër gi nga xam ne ay jëmmi sekkare la daal yoo xam ne daal borom kër ak soxnaam dañoo xuloo borom kër ak soxnaam kat dañoo jotee borom kër soxnaam dañoo wuute kenn ci ñoom di bañ di gaaw di di di wooteek di xibaareek lii nangam dama ko wax nangam bañ seen nangam surtout jigéen ñi <laughs> ñaari baat ñett ni woo seen yaay ñaari baat ñett ni woo seen mag ñaari baat ñett ni woo seen yaay ni woo seen eh, seen meilleur ami ñi woo ñooñu bokkaloon classe ñaari wàcc bu ko defee ñooñu conseil leen ba ba subhanallah am na ci ñoo xam ne liñ gën a bañ mooy kuy feeñal seeni secret seeni seeni wuute gi ñu wuute ak yow ku koy génnee ci biti di ko jébaane ñoom loolu lañ bañ moo tax yenn saa yi di téye que lu dul lu mën a lu munta ñàkk ba gis lu munta ñàkk nga dem ci koo xam ne yaakaar nga ne kii dina ci jug def ci ay tànke defar am na xam ne daanaka da ko joxe information bi nii rek ko da nga ko yokk da nga ko yokk benn nekk information bi te ñenn ñi ñenn ñi dañoo muus ñenn ñi ñooy ñëw di la jéem a tijjil sa seen bopp di jéem a waxtaan yow pour bëgg boo amee ay problème yu mel noonu bëgg nga ñëw ci ñoom ndaxte ñooy ñëw na di la jéem a ubbil seen bopp daal naan la waaw mbaa mbaa amoo yenn problème ak mbaa amoo nangam ak mbaa amoo pour bëgg boo amee yenn problème nga jox leen ko bëgg daal di nekk sa duñ lay nekk ku lay coaché ñenn ñi daal ñooy bëgg yu mel moo tax am sa fulla bañ di lu xew rek lu xew rek nga joxe ko ci biti yenn saa yi da cee baax yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen xisab Ibrahim ak Ismail Ibrahim ba mu ñëwee ci kër Ismail fekk fa soxna sa Ismail boobu dafa génn mu fekk fa soxna sa ne ko ah, nu ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm soxna si ne ah, alhamdulilah Ibrahim ne ko naka dund bi fii mu ne ko ah, borom kër de moom nangam ak nangam munul lu bari kër gi dafa metti dund bi nangam ak nangam dund bi nangam ak nangam xolo kooku maanaam xamul ki wax ak moom kan la boobu xamul ne kii mooy papa Ismaël de mais benn paala rek bu jaar foofu eh, di wax ak moom rek mu tàmbalee moom tireeku tàmbalee wax nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam Ibrahim ne ko sa borom kër ñëwee nee ko mu changé buntu këram ci Ismaël wàcc ñëw. mu ne ko am na paa bu fi jaar ne nga sa buntu kër mu ne ko kooku de a papa la nee na naa la nee naa la fase mu fase ko takkaat keneen Ibrahim jaarati fa bis ne ko ah soxna si na ngeen def ana sa borom kër naka kër gi mu ne ko ah alhamdulilah yi sama borom kër kenn mi ngi ci jàmm kër gi kenn alhamdulilah moom kay moom dara manqué wul mu ne ko bu sa borom kër ñëwee ne ko na gën a téye buntu këram Ibrahim ñëw mu ne ah, am na paa bu fi jaar ci suba de ne Ismaïl boog ñëw mu ne ko am na paa bu fi jaar ci suba nee nga gën a téye sa buntu kër mu ne kooku de yaay sama papa la nee na naa la gën a téye mi ngi noonu. kon yenn saa yi dara mën naa manqué ci kër gi si dara kii mais nga rafetal bañ di yóbbu xibaar benn façon boo xam ne subhanallah na gënoon tamit yenn góor yi xamul fu ñuy taxaw fu ñuy dem ña ngay wax la xew ak ca rumba la ñuy nekk soxna si dañ ko digal mu bañ ak ña ngay fëleel fu ne di nettali Euh, da lay ñàkkloo sax personnalité boo xam ne wallaahu almustaan saa yi daal xaw kii moom baax na ci nga lu dul koo xam ne xam nga ni kii nii moom nii moom kii nii moom boo ko waxee moom magum jëmm ko am fulla la tànk defar dongul la la ci def mag la moo xam ne amul temps wu toog di def ay kaaw kenn xamul nga dem ci kooku way la ñu ci yoo xam ne moom jar na xel mu ne bu mujj bi wal idraaru bil bayt bépp information boo xam ne boo ko boo ko tasaaree yaa ngay xawwi deru kër ga yaa ngay xawwi deru kër ga yaa ngay xawwi lenn loo xam ne ñi dëkk ci kër gi la soxlaal waay waay sàmm ko moo xam loolu mi daan ba la moo xam loolu xale ya la yitteel xam loolu waajur wu jigéen wala yitteel mooxam loolu noonu waajur wu góor wala yitteel képp ku nekk ci kër gi du ñàkk yenn saa yi nga xam ci moom loo xam ne wax ko boo ko waxoon kat musiba am waaye sàmmal ko lool ngir yàlla doomu aadama dafa matul sàmmal ko lool yenn saa yi del sàmm del sàmm del sàmm lu mel noonu ndaxte wallahi alazim boo ko defee rek boo ko defee yàlla yàlla dana la defal xéewal sama dégg docteur muy muy muy wax ci benn xutba nee na waaye ja dafa doon liggéey ci tribunal ba nee mu dugg ci néeg ba te néeg soxnaam fekk fa soxnaam nekk fa ak beneen góor nee na góor ga daal di jug daal di ñaawal waa ji di ko won ne ko daal mm, ya sa soxna daal bëggu la man la man la bëgg nangam waa ji ne ko waa baax na jéggal naa la jéggal naa la nga dem ne ko tey man nga tooñ jéggal naa la waa ji daal di dem mu daal soxna sa xam naa nag suñ diggante fii la mën a yem waaye incha allah ba kero ngay faatu doo dégg ci sama gémmiñ ma wax kenn lan moo tax ma fasala ne ko daal kan na doon sutura duma ko tuddal kenn waaja daal di teqali koog teqali koog soxna sa bim teqali koogee ka soxna sa àdduna di dem àdduna di dem wax de ci moom laa ko déggee nee àdduna di àdduna di dem ba waaye ja tëddoo nag soxnaam waay jooju noonu bis moom waay ja waay ja nga xam ne moo tuddoon ak soxna sa waay jii waay jooju noonu bis mu dugg ci këram fekk soxnaam tëdd ak beneen góor xolam munu ko attan mu daal di tiire waay ja waay ja daal di faatu ni indi ko police euh, teg ca yóbbu ko tribunal bañ ko yóbbee tribunal moom ji nga xam ne moo tiire waaye jëm demoon ca këram maanaam waay jii nii kam njëkkoon a dem ci kam njëkkoon a dem ci soxnaam kam demoon ci soxnaam ba kooka baal ko kooku noonu ndakate mooy atte tey ci tribunaux mu dem rek jàkkaarloog moom mu ne ko nu histoire bi demee mu wax ko ne ko ah, man kat dama dem ci sama kër fekk kii daa di tëdd sama soxna sama xol mënatu ko attan ma bi mu waxee loolu rek waa ji daal koy xool fixé ko moom tamit mu xool waa ji fixé ko mu fàttali ko daal ne moom kat li muy nettali moom defoon na ko kii toog tey di atte te teewul kooku da ko muñoon waa ji ne ko bu mbir mi tegu woon ci sama loxo de ma suturaal la na ma la suturaale woon tey nag mbir mi teguwul ci sama loxo la moo teewoon nga muñ comme ni ma la muñalee woon loolu moo nekk ak sababam ba mu dugg ci biir kaso bi li a wax foofu mbokk jullit ñi sàmm secret yi sàmm suturaalante euh, sàmmante sàmmante sutura am na solo borom téere bi indi euh, wax ji yàlla wax ne daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuux wa imra'ata luut yàlla ngay joxeeti misaal ci soxnas nuux ak soxnas luut yàlla dafa bari lu muy joxe misaal am solo la yàlla dafa bari lu muy joxe misaal misaal misaali boo koy xool ci alxuraan da ko tàmbalee ca baqara mataluhum ka matali alladi stawqada la tàmbalee di joxe misaal di joxe di joxe di joxe ba masalu alladina xummilu tawrata thumma lam yaxmiluha ca jumaa day joxe ay misaal lu baree bari ba demee ca zumar ma nga naan wa laqad darabna linnaasi fi hada alqurani min kulli masal misaal mën a rek joxe naa ko laallahum yatadakkaru ndax ngeen mën a fàttali ko ñëwaat kon yàlla ngay joxeeti misaal soxna su nuux ak soxna su lut mu ne ñaar ñooñu kaanataa taxta abdayni min ibadina solihayni dañoo nekkoon ci suuf ñaari jaam yu baax muy noox ak luut borom bi nee na fa xaanataahuma ni wor leen ñaari soxna yi daal di wor seen borom kër firikatu alxuraan bu mag muy ibnu abbas bi muy tekki wor gi ñaari soxna yooyu noonu wor seen borom kër mu ne ibnu abbas nee na wor googu noonu li muy tekki soxnas luut de moom dafa bàyyi woon ba luut am ay gan mu wo woowaa dëkk ba naan leen luut am na ay gan kaayi leen ngeen def ci ñoom lu ñaaw subhanallah yow sa boroom kër ami gan la moo ci jar a wër ci dëkk bi di waxe loolu noonu la moo ko jar ban intérêt nga ci am après léegi ak yeneen ak yeneen kii mu xam nga kii moom ay gan la doon wa da doon xibaare naan kër gi am na gan pour waa dëkk ba ñëw nga def se lu ñaaw fii nag moom subhanallah nit ñi boo xamul li ñuy tasaare yow borom kër gi da ngay mujj tiit yow te xam na yow moom nakati yaa ngi def yaramu neen ci mbedd bi mu ne bu dee soxna su noox nam ware borom këram mooy daf daan xibaare naan borom këram dafa dof daan ko xibaare nit ñi naan leen dafa dof wérul de te sa borom dof la moo ci yoonu doomu aadama yi subhanallah beneen borom xam-xam daat ne ñoom de nañ ware seeni soxna wala nañ ware seeni borom kër mooy dañ daan jéem a luññutu di xool seeni borom kër luñ nekk di xool ci seeni mbir di ko gës buñ noppee di ko tasaare wat nii de lañ doon tasaare ak seeni seeni mbir borom kër mbokk jullit ñi ci gàttal euh, loolu mooy concept tey bi sàmm sekkere yi sàmm yi nga xam ne mooy dox ci biir kër gi surtout ki am lu ëpp benn soxna ngalawaay la nga xamal keneen sàmmal ko loolu ba bul dem ci keneen di ko wax ba dem ci keneen di ko wax yow mi nekk ci kër gi nga lawaay bis du ñàkk nga gis ay faay du ñàkk nga dégg dara du ñàkk nga xam dara nga lawaay na nga téye loolu nga sàmm ko xanaa bëggo yàlla euh, euh, suturaal la yi ngay yàq yi ngay làq te doo ko def wala xarit la bis mu ñëw indi la sekkare nga lawaay xalaat ci sa borom nga téye lu mel noonu Euh, même bu dee vocal sax boo noppee supprimer gaaw supprimer xamoo àdduna fan lay daw bis vocal bi mën nay dem bis kii bi mboolem lu mën a xew ci kërug àdduna ci ay nit yu seq dara doonal doonal doonal doonal kuy sàmm kóllëre doonal doonal kuy sàmm kóllëre doonal kuy sàmm sekare euh, loolu dafa manqué ci suñ jamono yàlla yàlla may dégg ak topp ak xam ak jëfe allahumma salli wa sallim ala wa ala alihi wa asxaabi al axyaar wa sallama tasliman kathira yàlla na yàlla sax boroom xam-xam yi.